alhamdulilah jëfu yiw yu bari gis nañ ci bunt ba la ñu génn bi génn ni kasratu turuqi bari li nga xam ne mooy yoonu xay alxayr waaw yoonu yiw yi nga tànn ci loo xamante ni foofu moom ngay eh, mettre ci casier yooyu moom ngay def ci boyot yooyee ci jamono yoo le waaw saa bu jotee nga am loo fa dugal mu nekk sa yóbbal waaw fal wal tanzur nafsum maa qaddamat li ghad bakkan bu ne na xool la nga xam ne moom lay jiital ngir ëllëgam yow ngay jiital sa ëllëg noonu la kon mu ne wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja ak yenn min ad-dulja moo mooy dulja wa duljatu imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa duljatu aaxirul layla dulja nag mooy jeexitalu guddi gi waaw mooy jeexitalu guddi gi waaw mooy dox jeexitalu guddi gi waaw am na nag ñu ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim à part waxu imaamu Nawawi bi am na yeneen wax ñoo xam ne dañ ne mooy dox guddi gi yëpp as-sayru al-laylu kullu waaw sayru al-layli kullu mooy dox guddi gi lépp waaw mu ngi noonu am ñu ne noonu lenn li la mooy ca fin ba lu tax parce que jamono yi xool imaam an-Nawawi nañ jàpp li mu wax pare mu ne bi mu waxee dul ja aaxiru mu ne wa hada isti'aara mu ne lii rek yonent may isti'aara la de mooy parabole la lu mu àbb la ci jël la tukki mooy kiy tukki bu mu def comme li yonent may wax ci hadiis Seydina nu mu tudd ibnu amrin mawlaana ibnu amrin radiyallahu anhuma mu abdallah ibnu amr yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ci xadis bi wa qad rawaahu al al al Bazzaar Abu Bakr al Bazzaar rahimahullahu ta'aala mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane innal munbita ah innal munbita ah mu ne laa ardan qata'a wala zahran abqa waaw aw kama qaal waaw moom la innal munbit loolu la wax si si <laughs> al munbit mooy lan mooy ki nga xamante ni dafa am waruwaay ah au mu def moom ndànk aw fas wala gëléem wala oto boo xamante ne nii wala charrette loolu charrette mbaam walla gëléem wala yooyu bu koy transporter au mu war a dem voyage mu nekk ci voyage. au lieu mu def ndànk ak moom xool li nga xam ne attan na ko bu koy daw loo jamono yi nga yi mu yi mu yi muy nekk en forme di ko noppale loo jamono yi nga xam ne jamono yi sonn coono la mais du ko def muy accélérer rek mooy war oto bi doon wax waaw ila ajjaar yëpp muy accélérer rek teg ci tali bi yoo xamante ne nii te xamul ne moom moteur am bi attanul yenn yi nii def kooku mooy almunbit yor ab bàyyi ma ab ab dabba boo xam ne moo lay dimbali moo ci nga war ngir tukki nga nga teg kolum attanul di ko dawloo di ko jaabloo fas yi saabu na ree kii nga dóoraat alik alik alik caw caw caw caw caw caw muy rëppëtël rek ba mu jógee day mujju boo ma day tooy sax day dox waaw day toog nga après nga xam ne mënatul a dem nga toog far boo mooy bu tëddee du jógaat waaw kooku mooy almunbit mu ne nag gis nga ki mel noonu kooku laa ardam qata moom de toute façon mooy gis nga li muy def au début di sonal war bi moo xam oto bi wala fas bi wala gëléem gi wala yooyu bàyyi ko ba ci kanam di nga xam ne en la lam ne woon sam jàppoon ne gagné na ko ci kilomètre mais ndekete deful tous parce que loolu lépp du ko yóbbu destination du ko àggale day dem au bout fala war wi nag di daggalee dog daal di faatu mu am problème ak nekk ci àll bi moom kese mu xam ne kon moo tax laa ardan qata moom moom benn distance dogu dogu tus bàyyi leen ko rek mu dem ba xam bu demee ba ci kanam dina xam ne ndekete yoo lam doon def yëpp c'est vrai laa ardan qata wala zahran abqa ta waruwaay wam amoon sax ba muy ba muy jóge këram deseetu ko parce que affaire bi day dog daal di yàqu bu dee motoor la moteur bi day kase moteur bu voiture bi day yekki affaire bi taxaw mu daal taal affaire bi bañ parce que moteur bi yàqu na kasewu na moo ko teg tama ba muy dem xoolul ndax huile baax na mat na ndax ndoxam baax na déedéet yooyu xoolu ci dara muy këdd rek ndekete ndox mi tuutee ci desoon mu ñëw nekk à sec huile moteur sec moteur bi nag këram oto bi fay waaw kooku wala zahran abqa defeetul sax waruwaay wa nga xam ne moo koy yóbbu destination kooku kuttusu wallahi kooku kuttusu na kon nag <laughs> moom moom la yonent moom la naan yonent waaye saa saa lii mu wax wa isti'aara lu mu parabole la lu muy wa tamsiil ak lu muy misaale waaw ci aji kiy tukki mu naan ista'iinu mooy mel kuy wax ak kuy tukki naan yéen ñuy tukki dee leen euh, euh, sukkandikoo dee leen jàppandikoo ah di sàpp di di di edewu ci lan bil ghadwa il faut ngeen xam moment yi ne moo propice ngir daw ci waaw ngir man cee voyage yi mais doo ñëw woo ñu dem noonu rek déedéet wa rawha wa shay'in min ad-dulja mu ne Imaam An-Nawawi nag ne loolu lépp isti'aara la lu ñu àbb la jëme ko ci teereewu kii voyage waaye liñ ci jëm mooy ci jaamu yàlla wa tamthil ay misaal la wa ma'naahu maanaawam nag kii boo ko ñëwee ci jaamu yàlla génn ci terrain voyageur bi mu ko ab nga xam ne loolu dala ci doon jox ngir oh, jegeñal la li mu lay wax moom alayhi salatu wassalam huwa al muallimu al akbar al azam mooy jàngalekat bi gën a mag bi gën a mag bi gën a rëy mu ne lim ci jublu nag wa maana ista'iinu ala ta'ati llahi azza wa jalla bil a'maali fi waqti nashatikum wa faraaghi quluubikum waaw mu ne loolu lim ci jublu ci jaamu yàlla lay wax mais jox ñu parabole bee ñu misaale koy ñiy tukki mu ne mu lan mooy maanaam ista'iinu dëmmandëku leen ala ta'atillahi ci jaamu gi ngeen di jaamu seen borom azza màgg na wa jàll eh, azza tedd na wa jallata màgg na ci nan bil a'maali ci jëf yi nga xamante ni mooy jëf yu sell yi kañ fi waqti nashaatikum ci jamono yi nga xamante ne nii seen waxtu yi nga xam ne ci ngeen di saware wa faraaxi quluubikum seen xol yi daal di jeex set wecc ci ay préoccupation waaw nekk ci ay xalaat yu bari yu tourmenté bu jël jamono yooyu moom di ci concentré wu di ci am xusu wax sa borom day jafe du ñëpp ko man lii seetal yi nga xamante ne yow sa souci yi tegu na ñee masha Allah ba cib gi daal la nga doon lijjanti lijjanti nga ko ba ñëw toog jamono yooyu nag ba san heure sant yàlla la yow profitel ci jamono yooyu voilà waaw bi haytu ci jamono joo xam ne nga xam ne boo ngeen ko defee. jamono ji ngeen di saware ak jamono ji nga xam ne seen xol daal dinay deñ set ci préoccupation wi jamono ak àddina addina bi haythu tastaliduna al ibada ngeen xam ne ngeen di sàkku da ngeen di am lu leen neex ci jaamu yàlla ji daan mel ni jaamu yàlla ji da koy def di ci am di ci am muy muy neex ci yéen waaw muy muy neex ci yéen muy neex ci yéen waaw ngeen di am plaisir ci jaamu yàlla gi boo ci nawee di féex arihna biha ya Bilal cerent bay sa sam féexal ñu ci ci nodd gi ñu julli yow Bilal ah, ci julli ji waaw kon nga xam ne da ngeen ci am plaisir tastalizuna al-ibada ngeen ci sakku am di plaisir ci jaamu yàlla bu ngeen bëggee am plaisir ci jaamu yàlla ngeen di dem bu ngeen ci demee waaw ndax boroom bi nee na ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala waawi ala yëgu ngeen ma yëgal leen di zikrillah ci di tudd yàlla di sant yàlla di dellu ci borom bi di ko fàttaleku di jàng alquran di ko sikkar tatma'innu ci lay dale alqulub xol yi te xol yay dal ñooy xol yi nga xam ne ñu ngi ci bànneex waaw wala tas amoon te bu ko defee du ngeen toqi waaw jaamu yàlla gi boo ko jàppee fardo ab yéen bu diis doo ci yàgg doo ci nekk sax di am benn ay xusu ak ay dal déedéet dañuy jàpp ne lii daal ab benn mbal la la boo xam ne naa ci gaaw génn ko quoi boo ko defee ne oh ouf de soulagement déedéet wala testimoon boo xam ne jamono joo xam ne bu ngeen di da di sakku di jaamu yàlla am ci mu neex fee nga xam ne du ngeen toqi wa tablughuna bu ko defee ngeen jote ci loolee maqsudakum seen seen la ngeen di sàkku ta mooy la mooy ridar rahman mooy am gërëmu borom bi tabaraka wa taala kama kenn nga xam ne anna al musaafira al alxaadiq ki nga xam ne mooy tukkikat bi nga xam ne moo ñaw te moo muus yasiiru fi hadhihi al day dox day daw ci jamono yi yonente ma lay saa mooy al ghadwa war rawha ak lenn ci ad-dulja waaw léegi ab dulja ñi ne mooy guddi gi yëpp mooy yonent waaye saa saa ne wa shay'in min ad ci lool seen wax day mujj dëkk <laughs> ànd ak la nga xam ne mooy Imaam An-Nawawi wax te boroom xam-xamu luga yi ñu bari di ko wax aaxirul layl mooy dulja waaw guddi gi waaye shay'in mina ad-dulja lenn ci guddi gi mooy kon foofule mu ne comme ni nga xam ne kii nga xam ne tukkikat la te muus day exploiter. jamono yii nii lay fexe nga xam ne ci la war waayam di gën a nekk en forme moo fas yi doo leen euh, bon peut-être yow fay xam nga lii ah, fay moom ah <laughs> yow moom xam nga lii may wax moom ah jàngaluma la ko waaye fay <laughs> voilà gis nga tukki fajar bii bu ngeen di tukki julli fajar rek dem ah wala ay laata fajar nii non foofu moom moom moom moom fas wi day day day nekk day nekk en waaw. day nekk en forme waaw ay wooyee jóge tool yi mu bay ba sonn gaa nga teg ko ci ba pare di ko dóori yar kese sawaay attention de day dox <laughs> waaw mu ne kon kon ni nga xam ne tukkikat bu muus bi day dox ci jamono yii wayastarihu muy dallu di noppala ko huwa moom wa dabbatu ak war waaye bu dee oto bi nga naan moom nga ma oto bi di noppala oto bi day sonn ah mooy moteur yeeg yooyu ak arkaanu bi day am problème après waaw doo ñëw di këdd rek di accélérer rek après da ngay daw kii après nga def pause voilà waaw def pause affaire yi dal nga xoolaat entre temps bu dee ab air d'autoroute nga nekk nga mën a ubbi waale xoolaale est yow sa huile bi ça fonctionne tout temps mu ngi normal sa eau sa yooyu. bu jaree sax nga xoolaat pneu yi est-ce que xawul kii voilà révisiter comme avion yi muñ ah. defee escale fenn dañ leen di xoolaat luñ ñëw rek di def ay bàyyi bien noonu kese non voilà ci loolu nag ci façon yooyu nga xam ne ay waruwaay la mais ay weñ lañu mooy <laughs> loolu mooy seen dallu voilà <laughs> voilà wa yastarihu mu noppalako huwa moom wa dabbatu ak li nga xam ne mooy waruwaayam si ghayriha ci yeneen jamono yi nga xam ne moom jamonoy coono la waaw fa yasilu bu ko defee de dina jote al maqsuuda la nga xam ne moom lay sàkku moom lay ut saa li ko tax a jóg bi ghayri ta'ab ci loo xam ne du ànd ak coono bu bari wallahu a'lam borom bi nag mooy kii na xam kon hadis bi lii la euh, mu ne rawaahu waxaale nañ li imaamu Nawawi indi ca suuf mu ne rawaahu soroo na ko al Bukhari muy al imaam al Bukhari rahmatullahi alayhi hmm? nga ci xame ne l'islam addina bi mais tukki la moo tax ñeneen tubaab yi saa saa waxoon Mawlaana Ibn Umar kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru tariq wa'ud nafsaka min ashaabi qubur nekkal ci addina bi mel ni kuy tukki ah, kun fi dunya ka'annaka gharib comme si da ngaa tumuranke aw 'abiru wala kuy jéggi aw yoon waaw addina loolu la dëgg-dëgg àddina da ngay toxoo fii di dem alaaxira sa tukki boobu nag foog nga xam nan nga fay doxalee ci jaamu yàlla yi exploiter jamono yi nga xam ne ci sa dund jamono yi cawar la ci jaamu yàlla ca la sa yaram di gën a ah, ngir jaamu yàlla ci ngay gën ame amee sawar te loolu bu ko yàq ci am naa temps waaye gars yi bu ngeen amee ah non gars am naa temps toog rek tiim tale bi déedéet waaw bu ko def de mukk waaw am na am na am na am na lu ma naroon a tëb <laughs> waaw mu ne wa fii riwaaya am na ci riwaaya rawaahu al-Bukhari ata bala ñoo ñëw ci lool rawaahu al-Bukhari mu ne al-imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi moo ko solo na ko naan al-imaam an-Nasaa'i imaam al-Bukhari mu li nga xam ne kitaabul iimaan baabun ad-diinu qaala haddasanaa Abdusalaam ibn Mutahhar qaala haddasanaa Amru ibn Ali an Ma'n ibn Muhammad al-Ghifaari an Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu an an-Nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ad-diina yusr wa lan yushaadda ad-diina ahadun illaa ghalabahu fasaddiduu wa qaaribuu wa abshiruu wasta'iinuu bil-ghadwati war-rawha wa shay'un min ad-dulja naka noon al-imaamu Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahmatullahi alayhi moom itam daal dinay solo hadis bi moom itam solo na ko ci kitaabul iimaani wa sharaa'i'i ad-diin yus mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Naafi' qaala haddasanaa Umar ibn Ali an Ma'n ibn Muhammad an Sa'id an Abi Hurayra gis nga tàllale bi annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna hadha ad-din yusr wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa yassiru wasta'inu bil ghadwati war-rawha wa shay'in min ad-dulja noonu la ko al imam Abu Abdirrahman an-Nasa'i daal di indi kon liñ doon wax mooy liñ naroon wa fii riwaayatin la am na beneen riwaaya boo xam ne al imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom moo ko soloo muy riwaay bi jaar ci ibn abi dhib rahmatullah alayhi foofu min ad-dulja al-qasd al-qasd tablughu mu ne wa lahu am beneen riwaay boo xam al imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala moo ko soloo dane foofu yonent ma lay saam dane saddidu waaw dee di ut li nga xam ne moo gën a mëdd ci jëf yi wa qaaribu bu ngeen manula def la gën na ngeen fexe jege ko waxdu te na ngeen xëy war waxu mooy jamonoy yiñ la waxoon jaal beenu bëccëg gi eh, suba ji war waxu après zawal wala ña ne ca jeexital ba wa shay'un min eh, dul ja ak lenn loo xamante ni ca guddi ga mooy ca fin ba ngeen daal di exploiter jamono yooyee comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko gisee léegi ah mu ne alqasd alqasd voilà lii la ci yokk alqasd alqasd tablughu mooy alqasd alqasd mooy maa ngi leen di dénk ngeen di jàpp tey jublu ci mbir yi li nga xam ne mooy li ci gën a dóom dëgg dóomu loolu mooy al axd bil amr awsat mooy alqasd alqasd voilà waaw mu wax ko alqasd alqasd mooy jublu leen ci li nga xam ne mooy li gën a dëgg waaw te ngeen man koo gaar daajoo man koo yenu man koo def tabluxu bu ngeen ko defee de di ngeen jote seen seen seen maram seen namm namm mooy am seen gërëmu borom kon nag mu ngi noonu le nga xamante ne nii la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi eh, ah ko def lii nag mooy yaa ngi ci siraatal mustaqim yaa ngi ci hadyu rasulillah alayhi salaatu wassalaam loolu nag mu wax noon al qasd al qasd mu ngi ko indi ci eh, kitaabur riqaaq baabul qasdi wal mudaawamati ala al amal eh, mu ne haddasanaa Adam muy Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan rahmatullahi alayhi Abul Hasan qaala haddasanaa ibn Abi Dhi'b wax nañ la ko sànq mooy riwaaya imaam ibn Abi Dhi'b Muhammad ibn Abdurrahmaan ibn al-Mughiira ibn al-Haarith ibn Abi Dhi'b moom Abul Haaris yi waxoon nañ la mbokk la ci imaamu Maalik mooy Medina lañ ne woon moom ci borom xam-xamu Medina yi jamonoy imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra an Sa'iid mu jël ko ci Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi Kaysaan al-Maqburi rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra moo ko jël ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu qaalu wa laa anta yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala wala ana illaa an yatagammadani illaa an yatagammadani allahu bi rahmatin saddidu wa qaaribu waghdu wa ruuhu wa shay'un min ad-dulja wal qasd al qasd tablughu hadis bi noonu la ko indee bon li ci li jiitu ci kaw taxuñoo jóg kon ngir waroon ne fan nga koy fekk ci imaamul Buxaari kon mu ngi mooy hadis bi nga xam ne hadis numéro six mille quatre cent soixante-trois ci téere imaamul Buxaari ci kitaabu riqaaq baabul qasdi wa mudaawamati wal mudaawamati ala al amal kon nag kaw noonu ñu yem noonu suñu léegi <laughs> buntu bi mooy baabul iqtisaadi fil iqtisaadi fil ibaada ah. di jublu ci jaamu yàlla yi li nga xam ni moo gën a digg dóomu waaw ah, yonent bi loolu kay la wax ni <laughs> saddidu wa qaaribu wasta'inu lay moo tax inna diina yus diine ji dafa yomboon ah. waaw foog yëfi yëfi yëfi ëppal yooyu waaw waaw yëfu ëppal yooyu amu ci ah, gis ngeen ñi naroon a ëppal yonent bi alay dalee na tegaat ci yoon te ñoom ñu nangoo dégg kenn gisoo ci keneen mu defaat mu ñëwaat laajaat yooyu ñun nag dañuy gis hadith yi nii yëpp ak yooyu mais ba pare ñu continuer quand même ci suñu ñu nekk loolu nag ça ne sert à rien du jariñ dara waaw moo tax doo déggoo gaa yi léeg-léeg ñu naan diw de diw bii diw soppeeku na diw nga xam ne ni mu bëgg woon jàkka ni mu kii woon kii woon nangam moom yooyu rek léegi de caaxaar rek lay def kenn léegi kenn dàq koo lu tax yu mel nii parce que daa doxewul médicament gi nga xamante ne kiy faj xooleeg yaram nit yëpp yonent bi alayhi salaam la mu wax moom la jëlul posologie ba mu ko defal comme boo demee ci médecin bi mu ne la jëlal lii ngay dox doxlu comme li ñu waxoon waa ji jëlal benn booy dékki booy añ booy reer moom mu ne day jël wala day jël waa ji nag noonu la def koo gis ñu mel noonu rek xamal ne loolu la ak ëppal ak topp yoo xam ne ñoom ci seen bopp du ñu ëppal waaw al mutanaqqi'un mu topp leen ñuy demee saa li gars yi naan si ñoom diw de saway <laughs> gars de mille la ñuy demee <laughs> boo seetloo ñooñu seen mille googu du yàgg nga xaar leen ba ci kanam lag day am bu dee mbooloo la ñoon léegi gars di wàññeeku waaw wala ñu mujj lépp la ñuy bàyyi ku nekk nag nekk ci caaxaan léegi waaw ndax inna diina us wala yushadda diino ahadun wala wala yushadda diina ahadun illa ghalaba waaw waaw ñëw di jàng diine di jàng xam-xamu diine xam-xamu lislaam ngay door a tàmbali bu fi nekk gis koo xam ne yow yàgg na fi moo la raw nga nga naw ko gis li muy def ngay def ni moom déet da ngay am problème de yow jëlal lu tollook yow même bu dee ñaari bind la par bés jëlal loolu te nga sax ci bul gis ne waa ji moom ay fukki bind lay jël nga ne man damay def ni moom boo ko defee boo moytuwul yow moom yàggatul nga bàyyi lépp da dem ba miir ci affaire yi affaire a après da ngay far bàyyi lépp ngay bàyyee daanu dóor mu daanu ci suuf lu ko waral doxaloo lii wala yushadda diina ah ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru tabiga leen wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dunya seet leen jamono yi ngeen di nekk en forme yi ngeen di sawar ci jaamu yàlla ngeen exploité ko te bu ngeen ko exploité def leen te la nga xam ne mën naa sax saa su jamono yooyu ñëwatee nga man koo def waaye bul tega sa bopp loo xamante ni doo ko mën a continuer waaw doo ko mën a continuer defal loolu waaw ci kaw noonu ci ngay amee plaisir am bànneex nga yëg ni la borom bi di alimenter ak jaamu yàlla jooñ ngay def leer yim lay sol nga sawar ci jaamu yàlla ji sinon boo ko deful affaire yi day mujj nga am ci benn li ñu waxoon ak sa waaw toqi goog nekk ku tayeel ci mbiri ba pare am ci benn déggu waaw rien que déggati jaamu yàlla boobu rek nga am ci mel ni daa am am nafra lu lay daq lu lay dawloo waaw mel ni ñoo xam ne ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara mel ni gaynde yoo xam ne dañu leen tëbali daw lu tax ñuy daw di daw di ñalli ndax dañoo gis gaynde mel ni jaamu yàlla ji léegi gaynda la waaw boo leen waxee sax mel ni seen anti anti anti anti anti diine yi daal gene anti diine yi jóg waaw non non non parce que dañ am fu mu jaar moo tax moo tax euh, yar kenn du ko improviser yor ay nit di leen tarbiya wala di leen jàngal di leen teg ci yoon kenn du ko improviser waaw kenn du tëb kenn du improviser boppam oustaz wala yarkat déedéet du la rek boole sa bopp ci ñoom naan gaa yi ay wa ñëw leen déedéet waaw boo xamul yii rek yow na ngay jaawale pédale yi te bu boobaa bu ñépp yi bàyyi lépp lañuy ñuy bàyyi waaw moo tax yenn diine yu metti yi exploitation de l'homme yi gaa yi nekk loolu sax moom da du diine waaw mais bés bu gaa yi bàyyi l'islam bi lépp la ñuy dóoru doomu daanu aga Europe gi boo gisee ni chrétiens yi fii nii temps yi fi am doole Rome mais chapelle Sixtine kan moo ko tabax <laughs> mais chapelle Sixtine naa fay mooy église bi nekk euh, kii xam nga euh, Rome Rome Vatican gis nga seen kii yu rëy yooyu nga Moyen Âge lañ ko tabaxan ah. xam nga ñoo ko tabax lan lañ ko tabaxee xaalisu baykat yu sonn yi Europe nga xam ne bay moo fi ëppoon comme suñu réew yi ah te famille bu bëgg nekk tekki ci mbay da jur ñu bari parce que boobu amuloon ay machine ak yii ku lu ëpp ay bras moo ëpp comme ñun rek ñun moom ñu ngi jamonoy moyen âge quoi ci wàllu boobu <laughs> walla iyaazu billaah waaw loolu ñoom ci lañ leen doon gëmloo ne walla joxe lii bu ngeen joxee lii am ajjana bu ngeen amee defee lii seen ñu faral leen seen bakkaar yi ah confession googu <laughs> waaw may daa daa am mu niro ah, ñun ñun suñu réew moo dugg yi la ñuy dundee ma ne la ah kon de <laughs> ngeen leen di teg loolu te wanu ngeen leen diine ju leer wallaay gis nga bu ñu yeewoo bay bay bàyyi affaire lépp la ñuy moo tax jamono yi léegi fi ëpp ay ate ci kaw suuf mooy Europe Europe occidentale ñoo ëpp ay ate ñoo ëpp ñi nga xam ne dañ ne gëmuñu dara yàlla amul dara amul ba tax ñu mel ni ñoom euh, Karl Marx doon wax naan la religion c'est l'opium du peuple gis nga euh, religion boobu ñu nga xam ne mooy mooy mandil drogue bu rëy bu peuple bi mooy religion. yaa dañ leen di nax leen du ñu ànd ak seen sago. nit ki dañu ñëw dindi sago ci li naan sago ci yow dina la exploiter façon boo xam ne di muucu sa deret waaw lu yëpp nekk pour ñoom kene yow moom ak existé woo moom lañ wax jamono jee wees sax loolu moom du diinee dara moom nga xam ne yow daanaka yow yow bokkoo quoi lépp ci service u benn nit te waru la diine waru la dara parce que ku diine moom du la def loolu jamais yeneen bi alei satu salaam ñun ñoom seen Abdurrahman ibn Awf dañ nga xam ki am alal ñii di kii te waxul ne yéen ñépp lu saa bu ngeen xëyee rek na alal ji di ñëw ci man yow Seydina Ousmane lépp li nga am milliardaire mi ñëw ci man waaw déedéet Seydina Abou Bakar déedéet waxul woon loolu am ni ñu am xam nañ la fa doon xew dañ doon doon ñett cin du fa tàkk ñu ne Seydina Aïcha may lu ngeen doon lekk mu daal aswadaani ku naan ndox jël tàndarmay yéey te tàndarmay du ay carton yu bari yuñ teg moo naa gis nga Seydina Abu Hurayra ba mu fa ñëwee ak gaayam yooyu ci waa ashaabu suffa ñëw yonent way saa saam wala ñu ñëw yonent way saa saam ndox la leen dox ku nekk ñetti tàndarma wala ñaar Seydina Abu Hurayra lekk benn téye benn mu ne ko Abu Hurayra lu tax nga lekk benn téye benn mu ne ko parce que benn bi sama yaay laa koy téye mu ne ko lekkal dinaa ko jox non seetlu nga loolu te pourtant ah ñaata ay borom alal ñoo newoon ay ay ay ay foofu ci Medina. ci ñi nga xamante ne ay saxaabaam lañ kon nag affaire bi mooy exploitation boobu gis nga xam nga fay yaa ko seetlu sa bopp bés bu continuer du wëy ci xam nga réew ma am na ñu yeew surtout gars yi nekk ci réseaux sociaux yooyu ñu ngi yeewaa ah. ak sax ñi ci newul ñu ngi commencé di gis lu leer lenn nag mooy barrière bi gën a rëy boo xam ne ñu bari ma ñu ko franchir parce que mooy amuñu xam-xam loolu benn la. mais amuñu fit bi leen di may ñu dagg li nga xam ne mooy mbuumu jaam gi ñu nekk deux seul coup teg ko nële parce que ñoom tout le temps ñu ngi xaar ah ñun de suñu baay suñu maam ñun ñu ci lii la ne woon ah barrière boobu te pare gaa yi di am ñoo xam ne ñooy wër di leen wax waaw ku fi kii lii da ngay aw ku ak sangam yooyu ku fi mbal yi ak nangam ak nangam ñu tiit dañuy tiit looloo leen fa baax waaye ñi ci xaw a yeew gis lu leer gis diina ñu leer mais bañ ko solu ko bu yàgg waaw léegi nag li ñuy def di kaas <laughs> lépp di fu ñu dem nag tukki dem gis ko gaaye ah amuñu engouement comme ni waa réew mu amee ñenn ñi quoi te tamit bon léegi moom euh, nekkatuñ sax di identifié wu ci caaxaankat yu mel noonu quoi ñuy kaas nag naan léegi waa gis naa léegi gis nañu léegi tendance bi xew léegi daal gone yi dañoo màgg daal nar bàyyi li fi mag yi newoon mais dama naan la mag ñi yow man ngaa waat ne mag ñi ci li ngeen nekk tey ci lañ newoon ku ko waat wallahi da ngay bu la yàlla jéggalu boo tuubul après caaxaa nga wax ne Serigne Touba ak Seydou El Hadj Omar ah ak Cheikh El alayhi ridwaanul maliki ci luy la dox wallahi boo ko tuub boo waat di di di di li lakk bu la borom bi jéggalu wala nga tuub après ah voilà kafaara gi sa affaire waaw yow gaa yi dellu dara nga ne woon te du dara mooy sunnaa yonent bari saa saam bii ñu jàng ci téere bii nii garabu nit ñu sell ñi lii alquran sunna loolu lañ dellu ngeen mer waaye di ngeen mer <laughs> waaw loolu nag daroon chrétien ba max di wax loolu taxul religion bi mooy mag l'opium du peuple ñu bàyyi lépp nekk ay ati fini wallahi bu ñu moytuwul fa leen jëmaata am na sax ñoo xam ne nekk nañ ate léegi ci wolof yi waaw bañ bawee loolu ñoom léegi dañ ne lépp religion dañ teg nee lii c'est de l'exploitation c'est de naxaate la affaire buumum jaam la moo tax képp ku leen di waxi diine sax du ñu xool waaye est kii li muy wax wute ak ñu lay ñeneen la doon wax benn la déedéet dañoo jël loolu teg ci poubelle bi waaw ñi ci borom bi nag gindi bëgg leen yiw da leen a wan ñu gis dëgg-dëgg diine ñu waaye ñu teg caaxaan yi fële nekkale nag gaay da kaas waaw loolu nag moom la alxuraan doon wax rek mu qul muutu bi ghayrikum waxal waxal yow yonent way sa sa waxal gaay yi mel nii ak gaay yi nga li yàlla bëgg di dox dalee na naqari parce que seen intere newu ci muutu faatu leen bi ray bi comme ci seenu mer ci seenu tar mer ci situation bi ni mu demee léegi yàlla continuer parce que bu continuer ci la nit ñi nekk ci jàmm ci la ñuy delloo ci li nga xam ne mooy yoon wi leen yonent bi alei saa salaam tëraloon mais quand tant que ñu ngi nekk ci yéen moom ci caaxaan ak riir ak folklore kese ñu jàpp seen diine lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya yoon nga bëgg loolu du ñu ko bëggal mukk xeet yonent bi alayhi salaam jàpp seen diine ay boosuur caaxaan foofu bu jeex ñu ngay waajal ba nga def te dara yàlla amu ci ñu koy mbubbale diine ci loo xam ne lépp seeni caaxaani bopp la intérêt yëpp lépp luñ koy bénéficier ci seen bopp kese la jëm waaw loolu nag <laughs> boo leerul rek lii la waaw ñooñu moom nekkuñu sax di di di des ci diine dara yow bu dee kii def diine loo xam ne lu sax la ci diine mais da cee dama ëppal la yeneen ma ne saa saa ne kuy def loolu kenn du sànjaafu mbir yi di taral lulul ne dina la not lan ngay xalaat waa ji nga xam ne moom ca tuus ba la ne sauf que lépp lu muy def ne diine la peinture diine la koy ay caaxaan la yi mu jël peinture mu mbaax di ko peinture mais bu tawee affaire bi peinture bi daj jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna